ci ki mu ne ara aytum xanaa gisu ngeen in asbaha ma'ukum ghawra seen ndox yooyu yëpp bu buur yàlla ñëwoon niisal lépp nag mu dem jeex kenn gisatu ko faman ya'tikum bi ma'in ma'in ana kan moo leen di indil ndox mu neex kan moo leen indi ndox amatul dootul am kon di fàttale ku coow wa yatafakkaruna fi xalqi ci mbindam samawati wal ard asamaan ak suuf rabbana e suñu borom suuf seeg li fi nekk allahu li fi nekk ah en plus mu def fi yoo xamante ni mooy da ngay gis con yu contraire yi mu fi def neex naqari njool gàtt mooy opposé yi ah nga gis ci à travers melo turu yàlla yeeg meloom yi nga xam ne ni nga xam ne noonu la nekk ki nga xam ne mooy kii kii kii kii kii kii kii kii kii kii kii xéewalaate noonu la nekk alxaabidu mooy kii xañaate tamit mooy kii ñëpp albaasitu mooy ki nga xamante ne nii mooy ku ku say mbir yaatu tàllalu moo la tàllal waaye tamit ku say mbir ngëbu moo la ngëb waaw alxaabidu albaasitu ah ak daaru waaw mooy yooyu yëpp nga gis mbir yi ah mu ne kon loolu di ci xalaat waaye tafakkaruuna ñuy bàyyi xel di xalaat bi settantal fii xalqi samaawaat ci mbindum asamaan wal ard rabbana fu lay jëme ci borom bi loolu doo ko def mu nekk obstacle ci yow mais mooy boroom bi ngay gis à travers rabbana e suñu borom maa xalaqta hada baatila lii de xam nañ ne bindoo asamaan ak suuf baatilan ci te ndax lan ci caaxaan te caaxaani taxu waaw afa hasibtum naa xalaqnaakum abasa am annakum ilayna la turja'un est-ce que da ngeen a yaakaar ne afa hasibtum yéen doomu aadama yi alayhi salatu wasalaam da ngeen a yaakaar ne annama ko dëgg-dëgg xalaqnaakum ñun borom bi dañ leen a bind abasan ci kaf quoi mooy après ngeen nekk fii seen àddina yépp mu nekk affaire fo kese ah nekk ay compétition kese ci yoo xam ne lépp min ci caaxaan façon foyi bu jeex rek saison bu ne at mi ñu ñu ñu ñu ñu ñu daal di koy décomposer ci ay ci ay pox ak tamit année yi ñu def ko ci ay championnat ak yu nekk yu mel noonu ñii moom nekk ci tëgg meeg ñii nekk ci làmb yeeg ñii nekk ci fuural yeeg xawaare yeeg gumbe yeeg yooyu ñii nekk ci ci ci ci ci bëgg ak ak ak yooyu kese concert yeeg annuel yi feet yi nga xam ne euh, fu ne am nga sax feet boo xam ne ci ngay bëggee lool mu nekk lépp di kii commercial ngeen fodaal ba dee ngeen foog ne looloo tax buur yàlla bind leen ñu ne waa ji il était un génie un talent c'est il après mu dee gaa di ko di ko utal ay hommage ak yooyu naan ko boy vraiment vraiment un talent vient de de de nous quitter ak yooyu loolu nga foog ne da ngeen a foog ne ngeen a bind ci caaxaan ci loolu kese pour loolu. waay waay maa xalaqna samaawaati wal arda maa baynahumaa baatila suñu borom nee na binduma asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi ngir fo. moo tax kuy woote ci fo xamal ne waxul dëgg kooku bu la nee kaay leen ñu fo waaye ci xam ne ne ci pom yi ci laa leen di jëme ci yàlla waxul dëgg de waaw. rabbana ee eh, suñu borom maa xalaqta hada baatila bindoo lii nga bind lii lépp baatilan ci ceex caaxaan taxut bindoo ko ci caaxaan te caaxaan taxut subhaanaka woo nañu sag sell woo nañu sag sori goo sori li nga xam ne moom la ñu xamul di la jéem a taqal faqinaa adaaban naar yal na nga ñu fegal yal na nga ñu préserver adaban naar yi mbugalam safara rabbana innaka man tudxilin naara faqad axzayta bi mu waxee aaya yooyu en tout cas aaya bii mu ne ak aaya yooyu quoi dem jàngi ci de moo dañuy bañ gën a guddal affaire bi après muy gën kii rabbana innaka ay eh, suñu borom yi naka yow man tudxilin naara képp koo xam ne dugal nga ko safara de faqad axzayta dëgg dëgg gàcceel ko allahu akbar wa ma lil zaalimiina min ansaar bokkaalekat yi tooñkatu yàlla yi mushrikuuna yi ñoom amul ku leen di dimbali fa buur yàlla ah ndax kat buur yàlla vraiment yërmandee yàlla gi nga xam ne wasi'at kulla shay bu dee na yow façon yi nga xam ne ñoo la mën a repêcher ba duñ la buggal ah malgré même bu dee yow yow yow ñaanoo sax njéggal ndax nit mën naa bañ a ñaan njéggal buur yàlla njéggal ko lii tax nit du dem safara daa bari waaw képp nag koo xam ne yooyu yépp da ko fee dégg yooyu yépp amu ci benn bu ko concerné mbaa moom mu war a dugg safara vraiment faqat akhzayta dëgg-dëgg kooku gàcceel nga ko lool waaw te nag wa ma lil zalimina min tooñkat yi bokkaalekat yi amuñu ku leen di dimbali bi mu waxee aaya yooyu ak yi ci kanam après mu ne yonent bi alayhi salaam mu ne waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'il bihinna waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'il bihinna waylun liman qara'ahunna wa lam yatta'il bihinna mu ne waylun toskare waylun xurumbugal waylun xurumbugal waylun toskare wur waylun xur wuy bérbéri ca biir safara liman ñeel na képp koo xamante ni na jàng nga aaya yii walam yatta'id bihinna ta waaru woo ci loolu moo tax gravité jàng alxuraan saa nga xam li muy wax loolu beneen problème bu grave la waaw parce que en fait dalay yóbbu ngay def loo xam ne aaya yi nga doon jàng léegi nga jàng leen léegi jóg nekk ci loo xam ne ndax alxuraan bi nga doon jàng sànq mu ngi la koy tere waaye yaa ngi ci parce que xamoo ci dara wala sax nga xam ko lii nag mooy ki piir loolu waxuñ bu kenn jàngal xuraan de mooy loolu suñu boroom yonent bi alayhi salaam dañu ci afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha la alquran wax ndax nit ñi dañ dul seetantal alquran moo tax képp ko laan la alquran kenn mënu koo firé kenn du ko firé les bàyyi ko mu dem kooku même bu dee ne du nit koo xam ne dañ naan ku ku ku doy waar la mais moom en fait wax ci làmmeñam taxamu waaw parce que bu dee li nga xam ne moom la suñu borom wàcce bu nekk leer bu ñu war a leerloo ñu ne la bon dundal ci àddina bi nga xam ne lépp lëndëm lépp lëndëm fi lay li lay niital mooy alquran ak sunna ñu ne la yow nag alquran boobu war laa niital war laa nga xam ne moom nga war a topp boo doon tàmbi ci kàmbi kàmbi euh, àddina yu lëndëm yii nga xam ne boo ci pëtëxee bu la kenn bu la buur yàlla dimbaliwul safara direct nga jëm ñu ne la nag alxuraan bi lay leeral loolu bu ko bu ko jéem a xam loolu loolu mooy lu doy waar ko mooy kooku même bu nee ne ku baax la mooy ku moo mooy koo xam ne ku innocent la mais soit mu nekk perroquet ndax am na ñoo xam ne perroquet nañ mooy dañuy répéter lii mu dégg nit ñi wax naa alxuraan kenn mënu koo firi kan moo leen alxuraan kenn mënu man nañ koo firi kay. kan moo la dem kenn manu kon mufassiruna yi téye tafsir lu muy jariñ boroom xam-xam yi li ñuy jële àtte yi ñuy jële ci alquran kon lan lay jariñ kon li ñu naan alquran source la boo xam ne ci mooy première source ci ci fiqh ak ci diine nit ni muy doxee loolu naka loolu loolu loolu loolu loolu naka loolu naka la man nekk moo tax loolu waxu ko xamul dara la waaw loolu waxu ko xamul dara la que fait que ay alquran kenn mënu koo firéek non non affaire bi c'est trop sensible c'est trop sensible kay waxu suñu borom waaw mais ñu ko firi suñu xel dañuy wax qaala allahu qaala rasul alquran firi alquran yonent ma lay saar firi ko saxaaba yi firi ko ñi nga xam ne ñoo habilité firi ko ñun loolu la ñuy waaye du dañuy toog di xalaat naan lii la kon nag affaire bi il faut que ça soit très clair kon lii yonent ma lay saar saar daf ñuy invité di ñu pousser ci ñuy fàtt ñuy settantal alquran mu ne waylun toskare kon ñeel na liman qara'ahun na ko jàng nii li gën a garaaw mooy ki nga xam ne moom xam na ko mooy am na capacité xam li alquran bi wax mais da koy jàng nii mais du ci sax bàyyi xel parce que xam dara toog di ci xalaat ndax bari na loo xam ne boo ci toogee xalaat moo tax nit ñi bari na lu ñuy def bu ñu toogoon xalaatam dootuñu doo doo ci ay caaxaan dañ koy bax mais nag iblis ci boppam moo leen dul may fu ñu toogee sax di xalaat seen cas est-ce que li ñu nekk jaadu na wala jaadu kon waylun toskare ñeel na li man ko li man qara'ahunna ku jàng aaya yi walam yatta'il bihinna ta waaru woo ci voilà te nag manoo cee waaroo bu dee ne bëggoo xam li ci ne li muy tekki waaw léegi nee na bi mu jàngee lool après mu faxas bu fekk dafa faxas kii yi euh, nelaw yi ci xar kanam bi après bi mu jógee mu yonente alayhi salaam loolu ñu xamaale ci ne kon nit mën naa jàng alquran mooy jàng alquran nii waxuma téye ko de taxaw nii di jàng alquran wala di dox man nga koo def te doo te yoroo jàpp li gën nag mooy fekk nga jàpp mais loolu tekkiwul ne loolu charte la ci condition la ci neena na bi mu jógee mu jàpp ñëw julli bi muy naafile julli di julli man ma ñëw dem tamit def lim def ñëw taxaw ci wet am na riwaay yoo xam ne da ne moom moo ko waajalal ndox mi ni muy jàppe après yonent bi alayhi saam laaj ana kan moo teg lii mu ne ko man la man maa fi waajal ndox mi mu ñaanal ko ñaan gu rëy googu allahumma faqihu fi diin wa allimhu at-ta'wil suñu yonent bi alayhi salaam daal di koy ñaanal ne allahumma ee eh buur yàlla faqihu fi mooy déggloo ko li nga xam ne mooy diine ci jox ko ci dégg-dégg bu sew waaw wa wa allimhu nga xamal ko ak ta'wil mooy di firi di xam di taawil li nga xam ne mooy sa téere bi loolu nag yonent bi alayhi salaatu salaam du benn occasion rek la ko wax waaw la ko ñaanal ñaanal na ko ci occasion yu baree baree baree baree bari moom ki nga xamante ne ni mooy mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nee na kon ma ñëw ah ci wetu yonent bi alayhi salaam ma taxaw ci ginnaawam mu xëcc ma mu xëcc ma bañ ma nekk ci wetam ah mu xëcc ma ba ma nekk ci wetam bi nga xamante ne nii ci la ci laa nekk ci wetam après ma daal di eh, ba mu commencé bi mu nii nii ci ma xam ne mu ngi ci julli ji lool dañ ma ma ma ma ma ma kiiwaat ma dellu waaw mooy ma dellu ci ginnaaw après yeneen time saa saa biñ paree mu ne ko euh, euh, mu ne ma lan moo tax mu ne ma masha anuk xadiis bu wér la mu ngi ci musnad al imaamu ahmad ak ñeneen quoi solo nañ ko pour gàttal parce que gis naa ne waxtu waa gi dem de euh, bon dinañu ko tënk de waaw ah, waaw waaw dinañu ko tënk de dees na ko tënk de waaw waaw ndax waxtu waa ngay dem de waxtu waa ngaa dem de waxtu waa ngaa dem mu ne yeneen ci wàllu saa saam ne ma maa sha'nuk ah ne ma mais lan la <laughs> lan moo lan moo tax bi ma la ëndee fii euh, parce que da ne bi nga xam ne fa lam ma aqbala ala salaati yi xanastu ma daal di euh, kii mooy ma euh, ni ñu koy waxe ma roppeeku ndànk demaat ci gannaaw mu ne ma bi mu paree mu ne ma lan la. fa qultu ma ne ko ma ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam awa yanbaghi li ahadin an yusalli hidaak wa anta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na fa daa lii an yazidani llahu ilman wa fahma ah nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi ma ne mais lan moo tax bi ma la indi sama wet nga dellu ci ginnaaw mu ne yow mu ne nee na ma ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam awa yanbaghi li ahadin an yusalli xidaaka wa anta rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na ko est-ce que nit ku mu man di nekk ku mu man di doon est-ce que yella na moos muy julli di di di di di di di di nekk sa wet di taqaloog yow nii ah mbagg ak mbagg moom moo du mbagg moom mooy taqaloog nekk ak yow même niveau ci fi nga taxaw di julli wa anta tayooyu rasulullah est ce que loolu lool lool loolu yàlla na nee na yonente mi alei saatu salaam fa daa lii an yazidani allahu ilman wa fahma mu daal di may ñaanal borom bi subhaanahu wa taala dolli ma xam-xam waaye dolli ma li nga xam ne mooy dégg diine waaw moo tax ci yu bari la ko ñaanal ci ay eh, eh, circonstances yu bari allahumma allimhu alxikma wa ta'wil alkitab buur yàlla ya maa ngi ñaan nga daal di koy defal li nga xam ne mooy xikma may ko al xikma xikma suñu borom nee na ku ñu ko jox kooku jox nañ ko yiw gu rëy rëy rëy wa ta'wil al kitaab ak man di interpréter li nga xam ne mooy si téere bi yow borom bi subhaanahu wa taala hmm? moom nag mawlaanam no uh, uh, uh, Abbas radiyallahu taala anhu ah, même ku mel ni Mawlaana ibn Umar comme ni ko az-Zubayr ibn Bakkar rahmatullah alayhi nettalee Zayd ibn Aslam mu daal di jële ci ki nga xam ne mooy Mawlaana ibn Umar mu ne yonent bi alayhi salaam dafa woo Mawlaana Abbaas ne ko ñaanal ko fii wanshur minhu waaw ibnu Umar mu ñëw mu ñaanal ko ne ko allahumma ñaan buur yàlla yàlla na nga ko bar yàlla na nga barkeel ci moom waaw yàlla na nga def barke ci moom barkeel ko moom barkeel ay mbiram tamit barkeel biiram waaye nga tasaare à travers moom à part moom nga trasaare ci njiiw ak xam ak lépp waaw waaw <laughs> gaa yi nga xam ne gis nga dañoom bu ñu xamalee seen mbokku Euh, sëriñ bi wax ci seen mbokku taalibe lu rafet bugguñu koo tuddati déedéet gis nga mawlaana ibn Umar euh, radiyallahu taala anhu moo nettali lii moom nag ibnu euh, bari na lu doon ñëw ci kër yonente bi aleyhi salaam léeg-léeg kii daal di koy baayam mas na ko yónni muy mawlaana al abbas ibn abdul muttalib mu dem ah, bi mu demee gis yonent ma lay saa am ku muy waxal mu daal di dem mu ne ko ana li ma la yónni woon mu ne ko ah yonent ma lay dama ko fekk muy wax ak Dihya mu ne bi mu ñëwee mu ne na ko xaaral ñu dem ñu ànd ñu dem mu ne mu ne ko sama doom ji nee na ibn Abdallah nee dafa ñëw fekk ngay wax ak ya mu ne ko gis nga ko mu ne ko waaw gis naa ko kay mu ne ko kooku du dexee Jibril la woon kon moom gis na Seydina Jibril am na ci yeneeni kii sax yeneeni te du benn yoon am na boo xam ne mook bàyyee ma ànd eh, al Abbaas ibn Abdul Muttalib ñu ànd yonent bi alayhi salaatu wassalaam après mu mu bi ñuy wax mu après mu mel ni dafa xaw a tourner tuuti di am mel ni daa am ku muy waxal Seydina al Abbaas après ñu génn quoi bi ñuy génn mu ànd ak doom ji eh, Abdallah ibn Abbaas ñuy dem mu ne ko xanaa gisoo kii sa doomu sa doomu sa mbokk mi mooy sa doomu baytex bi mooy man man eh, kii sa baytex Abdullah ah, doomam ji muy Seydina Muhammad lay wax gisoo ko mu mu mu mel ni ku ma xaw a ku xaw a puus ne di wax ak man di wax ak mel ni wax waxul ak waxul ak di wax keneen <laughs> ah mu ne ko léegi <laughs> doom ji ne ko non c'est que tourné wu la la doode c'est que Mawlana Abbas dafa foo woon ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo faalewul quoi dafa ñëw mu féete na mais moom xamul woon sax day wax léegi bi mu génnee di wax di wax loolu doom ji Abdallah ibn Abbas mu ne ko non dafa am ku ne woon ci wetam ku mu doon waxal ah, al Abbas ne ko déedéet. am na ku fa ne ko sii am na ku fa newoon nee na xaar ñu delluwaat. mu ne ko bu al Abbaas ne yonent mi alayhi salaatu salaam yaa rasuulallah hal kaana indaka ahad dafa am ku ne woon fii sànq bi ñu fiy génn mu ne ko mu ne ko mu ne mu ne ko hal ra'aytahu ya Abdallah yonent mi salaam ne hal ra'aytahu ndax gis nga ko ya Abdallah Abdallah est-ce que gis nga ko nee na mu ne ko naam waaw gis naa ko kay <coughs> mu ne ko zaaka Jibril fa huwa alladhi shaghalani anka yonent mi alayhi salaam ne kooku nag nga gisoo kooku mooy Jibril la moo taxoon moom moo taxoon moo ñëwoon looloo taxoon ma ne woon ma ma woon ci moom nag doon waxal moom moo taxoon moo ma préoccupé woon ci yow te loolu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal soloo na ko ci boo xamante ne nii rijaaluhu thiqaat na ko noonu al imaam Abu Dawud at-Tayaalisi daal dina koy soloo hmm? al borom Majma'u Zawaa'id di al imaam al-Haythami indi na ko ci mu ne rawahu wa tabarani bi asanida wa rijaluha rijalu sahih mu ne rawahu soloo ko ahmad al imamu ahmad wa tabarani ak al imam bi asanida ci sanad yoo xam ne wari rija wa rijaluha sanad yooyu rijalu sahih mooy góor nekk ci sahih kon moom mawlaana ibn abbas gis na sayyidina jibril comme yooyu am na saxaaba yu bari yu ko gis gis nga di ci gën si siiw mooy xadiis Seydina Omar bi mais bi ñu newee ci yonent bi aleyhi salaam benn waaye jógee na la ñëw dugg mais gisuñu ci moom kenn xamu ko fi te yorul trace yére yu sol weex te en plus amul dara mu ci poussière yorul trace ku voyage biñ paree daal bon ci gàttal bi muy laaj yonent bi aleyhi salaam mal islam mal iman mal ihsan après laaj ko feeru islam ihsan euh, iman lum yàlla womatu islam gëm yàlla ak rafetal bi mu paree mu ne leen est-ce que xam yaa umaru atadri man masail est-ce que xam nga ki nga xam ne moo doon laaj mu ne ko allahu wa rasulu alam buur yàlla ak ndawam bi de subhaanahu wa taala ñoo xam mu ne ko kooku jibril la da leen a dikkal jaakum yuallimukum diinakum sa diinakum dafa ñëw ngir di leen jàngal li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy seen diine si kooku mooy seydinaa jibril jaakum daf leen a dikkal yuallimukum ngir mu xamal leen diinakum seen diine ah kon nag affaire bi loolu la kon moom gis na Seydina Jibril te loolu tamit dañ ci xamee ne kon nit mën naa gis malaaka waaw nit mas man naa gis malaaka <laughs> moo tax loolu moom loolu moom c'est euh, te boo nee xam nga nit mën na ne non nit mën naa gis malaaka dëgg la Mawlaana na Abbaas mais yonent bi alayhi salaatu salaam ma fa nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fa nekkoon moo fa nekkoon moo tax mu gis ko dañ naan la euh, gisoo tuddoon nañ ko fan yee euh, bi ñuy gis affaire yi ndax yonent bi alayhi salaatu salaam xiraan la def wala lool xadiisu Seydina Imraan ibn Husayn bi nga xam ne ci la doon wax euh, euh, moom da doon gis sax malaake yi te lool c'est bien après bi mu koy wax al al al Utaaridi naan ko kaay ma wax la loo xam ne bu na ko nëbb nag fekk maa ngi dund bu ko wax ah mu ne ko man malaaka yi dañ ma doon nuyu mais dafa am lu mu defoon mooy dafa feebar dafa am lu ko daloon mu def alkayu gars yi ñu dem après mu ne ko léegi ñu ngi bi ñuy ñëwaat mooy mu ne ko ñu ngi léegi ñu ngi may nuyuwaat bale ñëwaat nañu après ci na ko doon waxee tamit ma xamal la leen kenn yonent ma lay saab def na xiraan non def na tamat tool voilà te kenn terewu ko te alquran ñëwuloon di ko tere mooy boobu noonu mooy Seydina Imran ibn Husayn te loolu c'est bien après yonent ma lay saab moo tax loolu moom Euh, li nga xam ne moom la yenn nitu yàlla yi boroom xam-xam yu mag yi di wax ne dañoo gis dañuy gis malaaka loolu nit nan ngay taxawee naan lii du lii lii non non non non impossible nan la impossible nan la impossible Mawlaana Ibn Abbaas ngi gis na ko te wax naa la mënoo ne jamono yonent bi alayhi salaam la woon sinon ndax ndax ndax lan ndax Imraan ibn Sayyidina Imraan ibn Husayn mi ñu la doon wax da doon gis malaaka yi dañ ko doon nuyu dañ ko doon nuyu moo ko wax mu mu nettali <laughs> te loolu du jamono yonent bi alayhi salaam kon moo tax gis malaaka loolu mën naa ne waaw yenn yi nag buur yàlla nag am na lu muy def mooy yenn yi boo ko weddee <laughs> comme li al imaam al Ghazali rahmatullah doon wax mooy yenn yi gis nga boo ko weddee ne lii moom amul même boo àggee sax foo xam ne am nga prérogative bu buur yàlla wan la lool boo moyul dala koy xaj parce que la nga ko doon weddi waaw dag la koy xaj moo tax loolu lu mën a ne la loolu lu mën a loolu lu mën a nekk la sax aka mën a nekk sax loolu sax aka mën a nekk mooy gis na Seydina Jibril ibn Seydina boobu Jibril alayhi wassalaam léegi euh, kon Mawlana Ibn Abbas bon léegi nag pour pour pour ñu gaaw tuuti ah, pour ñu gaaw tuuti bi nga xam ne ci Fathu Makka demoon na demoon na Fathu Makka bari na xadiis yoo xam ne moo ñu ko nettali ci ak gi ah, bi mu naan yonent mi aleyhi salaatu salaam bi ko Abu Tufayli laajee radiyallahu anhu naan ko naan ah gaa yi de nee nañu euh, dooma wax ci arramal mooy dox bu gaaw bi ñuy dox ci aj gi mu ñuy aj ñetti tawaaf yu njëkk yi ñetti tuur yu njëkk yi loolu asunnatun am la mu ne ko sadaqu wa kadabu wax nañ dëgg waaye juum juum nañu parce que dëgg la yonent mi alayhi salaatu salaam def na ko waaye ba mu koy def c'était pour wan waa si seen doore parce que waa Quraysh ñoo ne woon ñii wahanahum xumaa Yasrib sayatiikum qawmun qad wahanahum huma yasrib loolu la waa Quraysh doon wax te loolu mooy ca Hudaybiya ah, ñoo ca umratul qada bi nga xam ne ci lañ ñëw ngir euh, umra danga xam ne ci lañ defoon accordu ñoq Quraysh la ne woon loolu la waa Quraysh ne woon da ngay dem ba at nee di ñëw muy ci septième année bi nga dóori ñëw nga daldi umra waaye ren Hudaybiya doo fi umra loolu mu nettali ñu ko lool ca Xudaybiya la woon waaye euh, fatxu Makka it fekke na ko te bi ñuy wax tamit ci wàllu euh, tawa euh, sa'yu bayna Safa wal Marwa mu ne tamit dooma wax ci loolu ndax nit ni nee a as-sunna mooy yi ci as-sunna ndax deerañ yonent saa saa da ko def mun a sadaqu wax nañ dëgg waaye juum nañ parce que yonent ma lay saa ba mu koy def nit ñi ñoo bari woon boobu fatxu Makka boobu kii la hajjatul wadaa la doon wax bële mu doon wax dañoo dañoo wan do ngir wan leen doole lool Hudaybiya la woon bii nag nee nit ñi ñoo bari euh, ci aj ji la woon nit ñi dañoo gëj a gis yonent mi alayhi salaam bi mu ñëwee ñu Muhammad hada Muhammad comme ni ne sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri wa an-Naysaburi mu ne yonent mi alayhi salaam daal di war après ngir mën a def tawaaf boobule bayna Safa wal Marwa kon moom fekke na ko tamit ci la doon wax ne yonent bi moom ñëwoon na waroon benn mbaam fekk yonent bi alayhi salaam doon jiite saxaaba yi mu jaar ci mu ñëw euh, euh, teg mbaam mi fee jaar seen kanamu sàppe bi paa ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam daldi euh, daldi julli te daggul seen julli waaw loolu mooy dañ ci xame ne sitra mooy bu imaam bi imaam bi sitratul imaam bi mooy sitratul ma'mumin mooy imaam bi moom mooy li nga xam ne moom la ñuy teg ci kanamam wala bu kenn jaar ci kanamam imaam bi bu dee day am ñuy jiite ñeneen ñi mën nañoo jaar ci kanamu ñeneen ñi bu dee amuñu leneen feneen fu ñu jaar lu dul foofu waaw mais waxuñ nañ ko def yoonu tool ku nekk rek ku tëb rek jaar ci kanamu gaa yi te ñuy julli déedéet mooy bu dee ne amuñu feneen fuñ mën a jaar lu dul ñi ñuy jiite ñoom mën nañoo jaar seen kanam parce que am na place bu nekk fële loolu ñoom mën nañoo jaar ci kanamu ñi nga xam ne ñoom lay jiite te loolu lay seydina wa mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaahu def keroog bi nga xam ne ci la ci la te eh, kii ataan bi mu bi mu yoroon te ci saxiix xadiis boobu ah bi mu eh, wàccee ataan bi daldi muy mbaam mi après di mbaam mu jigéen la di ñëw Euh, jaar ci kanamu ñeen ñi ci sàppe yi ci euh, après ngir mën a loolu kenn neewul hé yow yàq nga suñu julli ji wala julli ji lu tax ngay jaar suñu kanam déedéet ndax sutratul imaam yi mooy sutratul musallin ah bi nga xam ne nag ci la pour gàttal ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, daal di génn àddina moom Mawlaana Ibnu Abbaas euh, mu ngi amoon treize ans mooy boo ci boolee xoolal neex naa xam trois ans wu Makka ak dix ans wu Medina muy treize ans moo tax mu nekk waqat naa naa hastu al al ihtilaam mooy mu ngi doon daanaka mu ngi woon ci néegub góor mooy mu ngi doon nekk li nga xam ne mooy majeur moom mawlaana ibnu Abbaas euh, mu ngi doon euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallama di génne àddina treize ans la am ginnaaw loolu nag bokkoon na euh, temps xulafaa wu Seydina Abu Bakar ku ko fonkoon la yëkkati ay biram lool moom Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu bi nga xam ne nag ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àddina dane dafa ñëw ci benn euh, lamsaar yi comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam ad-Daarimi <coughs> ci sanad boo xam ne bu wér la mu jógee ci mu Seydina Ikrima di taalibe moo ko nettali Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lamma qubida rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina eh, dama ñëw ci benn waay boo xam ne ci wàllam saar la bokk ñoo bokkoon classe d'âge mooy ñoo maase woon Euh, ma ne ko halumma fal nasal asxaaba rasulillah fa innahum al yawma kathir alayhi salaatu wassalaam nee na ma ne ko a ah, tee ngaa ñëw ñu dem uti xam-xam ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem laaj leen xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax kat gis naa ne bari nañ de mooy jamono jii aka ñoo bari te ñu ngi nii Medina nekk à notre kon te ñoo dem laxas maag yow dem ci seen kër yi fu ñu leen mën a am ngir man leen di laaj xam-xam bi takk ko jële ko ci ñoom takk ko nee na waa ji ne ma bon waa ajaban laka aturan naasa yaftaqiruuna ilayk waa ji ne mais man daal Ibn Abbas yow jaaxal nga ma mais yow yéemu naa ci yow ah yow dangaa foog ni nit ñi soxla nañ la mooy instant bii kan moo soxla yow sa xam-xam mooy boo demee naan damay dem di takki lii mooy boo dajalee xam-xam boobu après qu'est-ce que ça waa ji ne ko yow yaakaar nga ne mos nit ñi ni ñu baree nii saxaaba yi ni ñu baree nga foog ne soxla nañ ñu ñun dinañ soxla ñun suñu xam-xam mooy ñu ngi ne fi xas ñun buñ demee même bu ñu lii ngay wax dem takk xam-xam bi ñëw mais kan mooy kan mooy soxla suñu xam-xam ah waa ajaban lak ah atara nnaasa yaftaqiruuna ilayk ci beneen bi atara nnaasa yahtaajuuna ah man mawlaana ibn abbas man jaaxle naa ci ibn abbas jaaxal nga ba yéemu naa ci say mbir yaakaar nga ne nit ñu soxla nañ dinañ la soxla neena ma bàyyi ko fa taraka dalik wa aqbaltu as'al waaw nee ma bàyyi ko ma dëgmal nag di wër saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw nee li ma doon def nee li ma doon def mooy dama doon dégg ne am na xadiis sàngam wala diw ci saxaaba yi am na xadiis yu mu yor yu mu dégg ci yonent mi alayhi salaatu salaam fa aati baaba ma dikkal buntam wa huwa qaa'id qaa'il léeg ma demoon fekk muy sees nee na nan laay def du ma ñëw di di fëgg de waaw teggi na xam-xama ko teggi nu sàkku xam-xam doo ñëw naan waayaw di bousculer sëriñ bi aka di wan ne yow da xër ci xam a tax ba nga koy bousculer ay ay fekk ko buy sieste sa yoon newu ci bu sonnee sa yoon newu ci déedéet nee na ni ma doon def bu ma ñëwee fekk daal ne sëriñ bi mu ngi sees du ma ñëw ne man ngir moom mu bàyyi ay mbiram te jublu ci samay mbir waaw comme ni ko ñenn ñuy defee bu demee kër sëriñ si ñu ne leen sëriñ bi daa fatu ñu ne ñoom affaire bi ñu mer ndax sëriñ bi daa war a bàyyi li mu nekk ñëw li jëndi samay mbir ñëw ci man mais loolu gàtt xel la Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu nee na li ma doon def fa atawassadu ridaa yi doonu ma ko woon yee doon woon def lu tax muy jóg damay jël daal sama làmbaayum kaw laay jël lal ko tëdd teg ko ci sama bopp ala baabihi toog buntu këram di ko xaar ba mu jóg waaw bu génnee lan la may wax nee na bu ma fa newee nag tas xirri tas fi riixu alayya min mais suuf seeg buy kii balee fa ma la may balee du ma ne naa dem wax comme que daal sëriñ bi jàpp na xaaral ma dem ma ñibbi kër ga ba kii non dafa toog waaw ndax xam-xam loolu la moo laaj loolu waaw waaw coor na lay laaj nee na ma toog fa ngelaw yi di ma puus ak poussière yi di ma upp bu génnee saxaaba bu génnee bu ma gisee danaan yaa yab na am ne rasulillah sallallahu alayhi wa sallam maa jaa abik hal laa arsalta ilayya fa aatiyak waaw mooy saxaaba yo kum ci manoon di doon ku ma sa génn fekk ma ci xaal boobu ma toog sa buntu kër tëdd di la xaar nga génn ngir ma laaj la xadiis la la loon mais yow doomu bàyyi taxu yonent bi alayhi salaam lan moo la indi mais manoo woon a yónnee rek warul woon na waroo woon sax ñëw dangaa waroon a yónnee rek te doon wax ñii ay ay mag lañu de <laughs> du ay moroomam gis nga moroomam mi dafa dem ci lansaar yi bi nga xam moroomam la ngir ñu ànd uti xam-xam mu ne ko déet mais ñii mooy ay mag lañu ay mag lañu ci saxaaba yi radiyallahu mais ñu ne ko mais mënoo woon a toog rek nga yónnee ñun ñoo lay dikkal ah halla arsalta ilayya fa atiyak mënoo woon a yónnee ci man rek ne boo ma woowu loon ne ma dama laa soxla may ñëw Allah waa alfadlu ñi xam ngëneel ñooy waa ngëneel waa ngëneel ñoom ñoo xam lan mooy ngëneel nee na manaan leen fa aqulu ana ahaqu an atiyak waaw nee ma ku ma ko ma sox dama déedéet man maa gina yey dikkal la waaw waaw moom jëlulu juddu féetale ko ci kaw xam-xam déedéet sa comme que ci saxaaba la moo ma gën a xam yonent ba lay saa saam man saxaaba la mais moo ma mag li mu nekk ak yonent ba lay saa saam xaaju ma koo nekk ak moom li mu jële ci moom xaaju moomu xam-xam fopp kon nag du ñëw di utilise sama juddu parce que mooy man yonent ba lay saa saam sama cousin la duma ma utiliser loolu li may utilise mooy man xam-xam ñoom mooy féete kaw ku ma ko mas a wax ma ne la laa mukk toog di la woolu ngay ñëw déedéet ana ahaqqu an aatiyak man maa gine yey dikkal la fa as'aluhu an al hadith ma laaj ko ci hadith ba nga xam ne dégg naa ne moom yor na noonu la doon def day collecté ndax ku bëgg xam-xam mooy doo yem naan man daal man daal sëriñ diw moom lu mu wax kese laay jàng laay jël lu mu waxul lu keneen wax sama yoon newu ci déedéet ngay dajale fii dajale fii bu masoon a dégg ne diw yor na xadis nii la doon jëflanteeg moom waaw waaw nee na gis nga biñ demee noonu moo tax lii bari woon na Seydina Zayd ibn Thabit nga xam ne sëriñam bu mag a mag la woon nii la ko doon defal waaw nii la doon defal Seydina Zayd Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu nii la doon doxaleeg Seydina Zayd ibn Thabit al Ansari radiyallahu anhu te tamit noonu la doon dikkale yeneen saxaaba yi comme li nga xamante ne nii euh, noonu la nettali moom Mawlana ibn Abbas ci xadis bu ne ci musnadu al imaam Muhammad ibn Harun ar-Ruyani mu ne rahmatullah alayhi Mawlana ibn Abbas mu ne. xadis mu ngi jaar ci al-Fudayl ibn Iyad mu ne man dama doon dikkal Abu Rafi' eh, dama ko doon dikkal mooy Abu Rafi' mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fekk doomu Abu Rafi' de Ubaydillah sëtam moo doon nettali ne kaana ibn Abbas ya'ti Aba Rafi' fa yaqul da doon dikkal Seydina Abu Rafi' radiyallahu anhu di naan ko ma sana'a an-nabiyyu yawma kadha ha wa ma ibn Abbaas alwaaxun yaktubu maa yaqul Allah ah Mawlaana ibn Abbaas am noo def nee na da doon dikkal sama maam Abu Raafi yor ay ay ay àlluwa yoo xam ne moom lay bindee moom lay takk ci li muy wax waaw ndax booy jàng dangay nangu di takk soit dabtu qalb wala dabtu lisaan wa dabtu kii kitaab wala enregistré mais boo enregistré ngir nga koy topp di ngir wattu ko man koo takk nee na da ñëw yor ay ay àlluwam di laaj Abu Rafi radiyallahu anhu naan ko lan la yonent ma ne saa saam def bës sàngam bés sàngam lan la def bu ko waxee muy bind yaktubu maa yaqul laa muy bind noonu la doon def noonu la doon def ak Mawlaana kiñ la wax sànq Seydina Zayd ibn Thabit bi mu naan ko ah yow Mawlaana ibn baas waroon nga ma nag boo ñëwee dee ma wax ne ñëw nga mais toog fii poussière bi di la puus lu nekk mu la koy def ah loolu nag waroon nga ko ma ne ko déedéet waaw déedéet loolu duma ko duma ko nangu waaw duma ko nangu waaw moo tax nee na <coughs> hein nee na gis nga waajooju noonu ma doon kii ci wàllam saar bi nga xamee ne ci lañ dem ay jamono mooy kam ne woon nañ dem jàngi mu naan ko yow yaakaar nga ne nee na mu naan ko mu naan ko mu ko xo eh, mu ne bi demee ay jamono biñ demee ay jamono nee na mu gis nit ñi nag nit ñi daanaka di ma dikkal fu ne mooy quelques années après parce que affaire yi loolu la de bu fi nekk naan paayee fi nekk oustaz yee ngi fii ñun gone lañ moo nañu nekk suñu ndaw ñun affaire xam-xam yi suñu yoon newu ci déedéet mooy ñoom dañuy dee léegi wala ñu jóge fi dañuy dem dañuy dee léegi wala ñu jóge fi bul foog ne nag loolu day continuer mooy yowool yi ngay xam nga dem xame ko doo fi nekk naan ay ah ñoom oustaz diwa ngi fi ñoom kiiwa ngi fii loolool garaawul moo ñun ñii boo boo fi utee xam-xam lan la lay jariñ ak yooyu bañ laa jariñ rien xam rek ngir jëfe ko loolu rek la euh, moo ëpp dool lépp rawatina nga war koo xame loolu rek lan moo ko lan moo ko ëpp doole nee na toog quelque jamono lañ toog mu gis nag nit ñi di ma di ma di ma di ma di ma dikkal fu ne di ma laaj ak côté xam-xam de yooyu waa ji ne kii de ne kii de moo ma ginoon a haadal fata anqalu minni kii de camsi moo ma ginoona moo ma ëpp xel foofu moo ma ëpp xel waaw ndax xadiis boobu al imaam ibn Sa'd tamit indi na ko ak imaam al Hakim ci xadiis yoo xam ne yu wér la borom Majma nee na eh, eh, rawaahu Tabaraani wa rijaaluhu rijaalu saxiix imaam at-Tabaraani soloo na ko ta ñi nekk ci call bi ñooy càllal ñooy <coughs> li nga xam ne ñoo nekk saxiix bi kon xam-xam loolu la bu fi kenn naan boo luñ ko doyee diw ak diw ngi fii ñooñu mat nañu lépp ñu ñuy kii ci lépp déet jàngi leen waaw jàngi leen bu doon sax lu dul teraange xam-xam ak ni yàlla fonke boroom xam-xam yi kese loolu rek doyoon na ko rawatina mooy tax buur yàlla euh, yaakaar ngeen li wax ne ndax ñi xam ak ñi xamul ñooy te tamit <laughs> mooy li nga xam ne mooy ràññee diggante nit ñi mooy xam-xam xam-xam lay nit di féetee kaw ñeneen yi ci des sa diggante sa borom tam mooy li nga xam ne mooy tax lëndëm yi fees kaw àddina yi biir àddina yow doo ci duggu waaw kon Mawlaana Ibn Abbaas noonu la def moo tax bi nga xam ne jamono yu Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar da ko doon da ko doon jegeel lu bari jegeel lu bari ci boppam waaw di ko teg foo xam ne eh, daanaka daanaka doonu fa woon keneen ba moo tax lenn ci saxaaba yi dañ doon wax Seydina Omar naan ko mais lan moo tax ngone si nga euh, jeune bi nga koy dugal nga koy boole ci ñun ah ta ta ta ta ñun ñu am doom yu tolloog moom te doo leen doo leen invité suñu suñu kii ko comme moom ah Seydina Omar radiyallahu benn bés mu woolu ko ngir wan leen li tax ne yéen xam ngeen ko li tax mu mu mu mu mu koy mu koy mu koy jo mu koy jegeel di ko fi indi ci fii nga xamante ne nii fi la mag ñiy nekk fi la ñuy décider affaire ak fi nga xam ne masala yi nga xam ne ñoo yu yu kii yu lënt yi fi ñu koy lijjantee mu ciy boole Mawlana Ibn Abbas sa jeune la woon eh, mu daal di biñ toogee benn bés mu daal di laaj ah, mu daldi laaj ne eh, mais lan ngeen xam ci idaa jaa nasrullahi mooy saar boobu suuratu nasr idaa jaa nasrullahi wal fath bon ñenn ñi ne bon loolu de <coughs> loolu de mooy rek ne yonent bi alayhi suñu boroom daf ko ne suñu boroom daf ko ne idaa jaa nasrullahi wal fath bu bon moo dimbalul yàlla dikkee mooy ñu tekkee ko euh, textuellement littéralement après mu ne ñeneen ñi waxuñ Seydina Omar radiyallahu anhu ne yow maata taqulu ya na Abbas yow na Abbas looy wax mu ne ko man waxuma loolu lii mooy ne idaa jaa yi da doon tàgge da doon wan yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko sa àpp léegi mu jeex mooy léegi nga génn àddina Seydina Omar radiyallahu anhu ne man xamuma ci woon lu dul loolu gaa yi xam ne oh oh kon nag jeune bii de. kii wute nag suñu doom yi <laughs> voilà noo tax Seydina Omar doon wax naan ah daakum fatal kuhul lahu lisaanun sa'ul wa qalbun aqul bi bi bi mu waxee loolu mu ne leen daakum voilà <laughs> cam saango kooku mooy fatal kuhul mooy cam su mat si jeune la de mais moo man ñi nga xam ne ñoo àgg ci xel yu yu rëy yi ta mag moom foofu la àgg la huu na ko lisaanun sa'ul làmmeñ woo xam ne parce que xam-xam la da ngay boo xamul da takk tamit li ngay laaj mais bu dee luñ la tontu yow li nga laaj tey masala yi nga laaj tey yi nga jàng tey fàtte ko suba mais doo doo doo doo doo doo doo am dara la huu na ko lisaanun làmmeñ woo xam ne sa'ul lu mu xamul dina ko laaj wa qalbun waaye xol boo xam ne aqul buy takk la waaw luñ ko tontu yi da koy takk moo xam mu bind ko après mu fexe wa mokkal wala mu mokkal ko noonu waaw moo tax pour wane xam-xamam bu rëy Seydina Omar euh, di ko laaj naan ko nit ñi Seydina Omar di ko laaj bon fa mu jógee nit ñi nan la ñuy kii mu ne ko ñoom de alxuraan ñii koy jànge nii ñii wa koy jànge nii ñii wa koy jànge nii Ah, mooy daal naa kii ne Mawlaana naa baas ne man de bëgguma woon nit ñi di njëkkantee noonu ci alxuraan nee na bi mu waxee lool bi ma waxee lool Seydina Omar daal di may gëdd après boo ma dem sama kër nee na bi ma demee ma ne huu baadu baadu mooy damaa yàqule ci kanamam mooy ne bon loolu de xam naa xam naa mooy léegi boo wàcc naa ci bëtam kii watuma nee na bi ma toogee tuuti rek Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar radiyallahu anhu daldi am ku ma woone ma kaay wuyu ma ñëw gis Seydina Omar taxaw ci bunt bi daldi daldi téye sama loxo ñu dem mu wéet man mu ne ma mais euh, ki fi li waa doon wax sànq lan moo lan nga ci bëggul woon lan moo la ci neexul ba nga waxoon li nga wax ne bëggoo woon nit ñi di njëkkante lool mu ne ko yaa am amiral mu'minin yow jiitu jullit ñi radiyallahu mu ne ko man bu dee ne damaa def lu dul noonu mooy ñaanal wax ma ma ma ñaan njéggal buur yàlla Seydina Omar ne ko léegi wax ma lan moo tax nga nga bëggoo woon waa ji li mu doon wax yow d'accord ci woon mu ne parce que damaa xam ne bu njëkkantee ci alxuraan bi ak ni ñu koy jàngee noonu ñii di jàng nii ñii di dañuy wute te bu ñu wutee seen xol yi dootul ànd te bu ñu loolooy tax ñu wute te bu boobaa dañuy ah xare mooy dañuy xeex seen biir de mën nañuy reyante mën na leen a yóbbu ci lool mu daal dina ko lillaahi abuk laqad kuntu aktumu haalin aktumu hannaas mu ne ko moo mooy yow façon tàgg la laahi yow sa baay sa baay mooy mooy lillaahi abuk <laughs> laahi ak tàgg la lii de dama ko doon nëbb nit ñi waaw mooy xay say naa ma xam na ne loolu problème lay indi ji moo tax après ñoom am na lu ñu ci liggéeyoon temps Seydina euh, Abu Bakar te Seydina Othman comme ni ñu ko gisoon àggal àggale na ko ah kon nag mu ngi noonu kon moom noonu la xam-xam bu yaatu moo tax keroog bi nga xam ne Seydina Zayd ibn Thabit mi nga xam ne daanaka moom dafa jël li mu mooy boroom xam-xamu alquran ah mooy boroom xam-xamu alquran ni mu ko doon nekk. nekkal noonu di ko topp ci lépp ah nekk fu bu waree gëléem mu téyal ko kii wi mu naan ko déedéet ya yow eh, ibnu eh, abbas yow doomu ya ibnu amma rasulillah mu ne ko déedéet baal ma def lii rek lii lañ ñu digal ñuy doxaleek suñu boroom xam-xam yi waaw nee na Sayyida Zayd ibn Thabit di fóon sama loxo ne ñun itam nii lañ ñu digal ñuy doxaleek waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà moo tax gis nga keroog bi nga xam ne ci la Seydina Zayd ibn Thabit miy génn àddina radiyallahu anhu see kii da ne eh, eh, Seydina eh, Abu Hurayra da ne ah laqad maatal yawmu habrul umma tey de kii laqad laqad maatal yawm laqad dufina al yawma ilman kathira tey de suul nañ xam-xam bu bari wala habrun waaw laqad maata xab alxabru fóorewu mag wi di Seydina Zayd ibn Thabit de génn na àddina waaye nag yaakaar nañu buur yàlla daldi an yaj'ala fi ibn lahu xalafaa mais nag am nañu njortu bu rafet ci borom bi que dina def Seydina moom Mawlaana ibn Abbaas daldi koy wutu moom Seydina Zayd na Thabit ci xam-xam bu rëy bi nga xam ne moom la amee woon te loolu buur yàlla def na ko waaw hein loolu buur yàlla def na ko waaw <coughs> ah kii moo tax moom en tout cas Mawlana pour pour gàttal parce que pour ñu tëj Ah, mooy ñaan goog ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanaloon moo tax moom da ko dal waaw xam-xam li nga xam ne moom la ko doon ñaanal moom la am moom naa Seydina Mawlana Ibn Abbas eh, bi nga xam ne nag ci la eh, jamonoy Seydina Ousmane eh, moom aj bu mujj gi Seydina Ousmane mm, fekk fekke bi nga bi mu nee xalifa moom moom la jiitaloon ngir mu dem jiite ji aj ji moom Seydina moom Mawlaana Ibn Abbaas ba mu fa nee ba mu la fekk ñu faat Seydina Usmaan bi nga xam ne radiyallahu anhu ci la Seydina Ali ibn Abi Taalib nekkee xalifa moom la defoon amir alal Basra moo jiite woon Basra euh, te gis nga ba ñuy wax affaire xawaari ji moom Mawlaana Ibn Abbaas mooy ki nga xam ne mbooloo mu bari ci xawaari ji moo fexe ba ñu génn ci idéologie bu bon biñ newoon daal di dellu si waat moom moo newoon Seydina Ali bàyyil ma dem wax ak ñoom mu dem ñu bari ñu bari daal di génn ci mbooloom xawaari yi moom moo ne woon waalil basra moom ki nga xam ne mooy Mawlana Ibn Abbas teewu ko woon nag bu gisoon loo xam ne jàpp na ne amaana mbir yu warula demee nii ah, da ko doon wax Seydina Ali radiyallahu taala anhu comme ni nga xam ne ba mu déggee ne ba mu déggee ñu ne mu ne Seydina Ali daa am ñoo xamante ne nii daf leen a lakk ndax gars yi dañ doon wax naan moom yàlla la mooy seen waxu mooy yenn chiit yu ëppal yi rek gaa yi nga xam ne naan moom yàlla la Seydina Ali radiyallahu anhu leen lakk waaw Mawlana Ibn Abbas ah daal di daal yëg affaire bi mu ne loolu moom non non loolu waru leen woon def loolu waru ko woon def noonu ndax kenn amul droit di mbugale mbugalum yàlla kenn amul droit di mbugal mbugalum yàlla di mbugale safara ku dul bo borom bi subhaanahu wa waaw mu dem bi Seydina Ali radiyallahu bi ñu ko ko waxee ah, biñ ko ko waxee mu daal di koy ñaanal xam ne Mawlana Ibn Abbas wax na dëgg mais gaay li taxoon mu def ko mooy fi ñu àggoon tamit ba naan ko mooy yàlla la te taxu leen a génn kat ñu naan li mu nekk yàlla kat ñi ci ñi ciy rëcc ñu naan li mu nekk yàlla wal iyaazu billaah moom Seydina Ali radiyallahu taala anhu moom moo tax mu sañ a def lii waaye xam nga ne loolu vraiment mooy ad-dalaalul mubiin mooy ad-dalaalu al mubiin ah moom Mawlana Ibn Abbas noonu nag la fonke woon saxaaba yi nga xam ne moo tax sey naa euh, kii nga xam ne euh, abu abu kii al ansaari abu ayub bi nga xam ne ci la ñëw Basra dafa génn këram ah teral ko ne ko dinaa la teral comme ni nga terala woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamante ne ci la dal sa kër mooy ba muy gàddaay si ñëw Medina ni nga ko terale woon lu mel noonu dinaa la ko teral laaj ko det yi nga xam ne moom la am mu wax ko ne ko moom euh, vingt mille la am ci ay det moom mu jox ko double bi jël kër ga la fa ne yëpp mu daal di koy jox ndax lan teral ko comme ni nga xamante ni nii noonu la teral la woon ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy dóor a ñëw Medina moom nag moo ci gàttal Seydina Mawlana Ibn Abbas noonu la feese woon àddina xam-xam ah ah ñépp di dellu ci moom nit ñi di dellu ci moom ci wàllu xam-xamam ak li nga xam ne mooy ak sellaayam moom Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu taala anhu ba ni après euh, moom nag <coughs> mu ngi génn àddina Taïf Taïf la génn àddina l'an 68 fa la génn àddina boroom xam-xam yi nag am na wute ñu ne ñii 65 ne waaye li gën a dëgër te mooy wax waa jumhur mooy ne l'an 68 li génn àddina fa nga xam ne mooy Taïf ba muy génn àddina moom moom euh, gudd mujjanteelu àddinaam dafa silmaxa xawoon voilà moom dafa silmaxa xawoon moo tax euh, médecin bi ba mu nee ko euh, mën naa laa faj benn médecin yahud ne ko mën naa laa faj mais à condition ko mooy da dama lay mooy da toog opération bi day jël mais wax waxtu yi mu ko wax mooy yooyu après julli da ciy duggaale hein mu ne ko nan laay def ak sama julli yi mooy xam nga kooku man nañ ne kooku am na mon manoon na ne bon comme que day faju yu mel noonu après mooy bu julli jotee man na jullee ci état bi mu nekkee mais dane mukk man daal bu dee loolu kon ma ñàkk gis moo ma ko gënal waaw Allah gis nga fi leen julli tegoon film leen àggoon kon moom la 68 la génn àddina fi nga xamante ne mooy Taif hein mooy Taif di la grande ville de Taïf foofu la génne àddina moom Seydina wa Mawlana Ibn Abbas ci gàttal lool sax ci gàttal lool wallahu ta'ala a'lam kon moom noonu la génne foofu la génne àddina Taïf l'an 68 radiyallahu ta'ala an Mawlana Ibn Abbas wa an abihi wa anna bihima wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahuma wa ma'wahuma